waan anasin radia allahu taala aanhu annahu qaal samictu rasula allahi sala allahu alayhi wasallama yaquul qaala allahu taala ya bna aadam innaka maa dacawtanii wa rajawtanii gafartu laka calaa maa kaana minka walaa ubaali yabna adam law balagat zunubuka canaana alsamai tumma astaghfartani gafartu lak yabna adam innaka law ataytani biquraabi al-ardi xataaya tumma laqiitani laa tushriku bi shay'an la ataytuka biquraabiha maghfira rawaahu tirmidi rahimahullahu taala wa qaala xadiisun xasan canaana as-samaa bi fatxil cayn qiila huwa maa cannanaka minhaa ay dahara idaa rafacta ra'sak wa qiil huwa as-saxaab wa quraabul ard bi dammil qaafi wa qiila bi kasrihaa waddammu asahhu wa ashharu wa huwa maa yuqaaribu mil'ahaa wallaahu ta'aalaa a'lam kon al-imaam al-haafidu an-Nawawi rahimahullah muy jeexal bunt bi ci xadis bi di xadis quatre cent quarante-deux ginnaaw bi ñu gisee ci jotaay bi ñu génn walillahil hamdu wal minna hadith sayyidina Jabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram radiyallahu ta'ala anhuma mu ne dégg naa yonent bi alayhi salatu wa salaam qabla mawtihi bi thalathati ayyamin yaqul laa yamuutanna ahadukum illaa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla tey kon ñu war a gis xadis bi ci tegu mooy xadis Seydina Anas comme niñ ko yëgale woon mooy xadis bu mujj ci buntu bi di wax les vertus les bienfaits de la de l'espérance ngëneelu yaakaar am yaakaar njortu gu rafet ci borom bi tabaraka wa taala mu ne waan anasin xadis quatre cent quarante-deux ñeenti téeméer ak ñeent fukk ñaar mu ne waan anasin bana xadis bii mu ngi koy jële ci saxaaba bi nga xam ne mooy Anas radiyallahu anhu muy ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam ah xaadimu rasulillah alayhi afdalu salatu wa salaam annahu qaala mu ne sami'tu dégg naa rasulallah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muy wax naan mu ne qaala allahu taala mu ne boroom bi nga xamante ne de moo kawe te yéegul nee na ya ibna Adam e yow doomu Adama bi. innaka yow de ma da'awtani dooma ñaan mukk wara jawtani te ba nga may ñaan yaakaara ko waral te ci yaakaar nga ko teg yaakaar ma man dong sa borom lu dul ne xafartu laka dinaa la jéggal bu boobaa ala ma ak loo mën a nekk ci kawam min ka te bàyyeekoo ci yow ci lu bon ci lu ñaaw wala yi te faalew ma conséquence lool ku mu neex ak ku mu naqari <laughs> waaw <laughs> yabna adam e yow doomu adama bi ñaareel law balagat dunubuka bu doon ne sa bakkaar yi de daal di woon nañuy jote anaana as-samaa al imam an-Nawawi rahimahullah ca suuf mu ne anaana as-samaa bi fath al-ayn mooy neen a ah, waaw bul waa inaana bul waa unaana déedéet eh, ah bi fath al-ayn ayn bi da nga koy fata da nga koy fata maske ca kaw xiila nee na nee nañu huwa moom li muy tekki mooy maa anna laka minha ay man zahara ida rafa'ta ra'sak mu ne nee nañu loolu li muy tekki anaan mooy la nga xam ne moo la féete kaw boo yëkkatee sa bët jëme ci asamaan si li ngay gis ca kaw loolu mooy anaan sama waaw mu ne kon bu sa bàkkaar yi toloon noonu sax fees dell ci suuf si bay titi bi laal njombaxtalu asamaan rek loolu lépp borom bi nee na boo naa la ko jéggal waaw waaw akbar mu ne do mu ne ko bu doon sa bàkkaar yi law balaxat bu doon ne jote na tollu na dunubuka sa bàkkaar yi anaana sama tolloog loolu le tuwaawu asamaan si ndax fees ci suuf si ya summa ginnaaw gi staghfartani nga ñëwul sàkku ci man ma jéggal la ghafartu laka waat naa ne kon dinaa la jéggal yabna adam mu waxaat ñetteelu yoon yow doomi aadama bi alayhi salatu wassalam innaka law innaka dëgg-dëgg yow law ataytani boo ma dikkaloon bi qurabil ardi xataaya al imam an-Nawawi rahimahullah waaw fële am na lu ma fàtte woon ay zahara mooy bi mu anaan mu ne nee nañu huwa ma anna laka minha ay zahara idha rafa'ta ra'sak wa qila huwa sahab voilà boobu mu ne anaan bi mooy du rek am na ñu ne mooy boo téenee xool yëkkati sa bët xool ci asamaan si la ngay gis sànni ko ci kaw loolu lépp mooy anaanu sana am ñu ne mooy as-sahab mooy niir mooy nuage ya léegi nag ñu ñëw ci quraab bii nga xam ne nee na yow de boo ma dikkaloon lu toll mu ne wa quraabul ardi bi dammil qaafi qu wa qiila bi kasriha waaye dañ naan qi am na ñu ne qi ñee ne qu wa damm asax wa ashhar waaye damma bi maska bi moo gën a wér te moo gën a siiw mooy xu mu ne wa ma yuqaaribu mil'aha mooy lépp mooy la nga xam ne moo jege fees ko mu ne mooy maa la nga xam ne huwa ma yuqaaribu mil'aha lay jege fees waaw wallahu a'lam fees ko moom mooy lan ah dana turaabul ard mooy lu fees suuf si dal ba yéeg kaw mu ne wallaahu te yàlla nag alam mooy ki noo xam kon nag mu ne ko yow doomu aadama bi boo ma dikkaloo nag lu toll noonu suuf su fees dell ak dell suuf si fees dell ak ay ay xataaya ay bakkaar summa ginnaaw di laqiitani nga dajeeg man laa tushriku bi shay'a te bokkaale woog man dara la ataytu ko kononte kon wat naa ne man sa dinaa la ëndil bi qurabiha dinaa dëgmal ñëw ci yow mooy dinaa la dëgmal utal la ah defal la ëndil la bi qurabiha ci lu feese noonu maghfira suuf si maghfira ci njéggal mooy lu sa bakkaar bari bari bari jéggalug yàlla di nga fekk ne moo ko gën yaatu waaw mu ne rawahu Tirmidi wana hadis bi al imam Abu Isa at-Tirmidi moo ko solo rahimahullah ah. mu ne nee na nag lii bi mu ko soloowee mu ne xadiisun xasan xadiis la boo xam ne bu baax la kon al imaamu an-Nawawi rahimahullah xadiis bii la ne bi nag war na ñëwaat xadiis mille huit cent soixante-dix-huit ah insha taala al imaam dina ko indi foofee te xadiis bi ci arbaina yi moo doon xadiis moo doon hadis numéro quarante deux waaw waaw akbar waaw kon ah nga gis ne kon hadis bu yéeme yéeme yéeme la voilà euh, gisoon nañ ko ci lu gàtt euh, mooy dernier hadis bi Imam An-Nawawi indi ci Riyaad ci euh, al-Arba'ina ndax quarante deux hadis la du quarante <laughs> quarante hadis c'est pas quarante c'est quarante deux gisoon nañ ko biñ koy gis ci moo doon bi mujj waaw waaw di wane gëneelu ki yaakaar kon yërmande borom bi jéggalu borom bi kon léegi nag laaj bi ah yaa vay mooy est-ce que kan moo ko imaamu Tirmidhi kese ko solo ñu ne la est-ce que waaw ne moo ci wéete al imaam Abu Isa Muhammad ibn Isa mu ngi koy ci abwaabu da'awaati an Rasulillah sallallahu ne haddathana Abdullah ibn Ishaq al-Jawhariyu al-Basriyu rahimahullahu ta'ala mu ne suñu sëriñ da Abdallah ibn Ishaq al-Jawhari al-Basri da Abu Muhammad al-Basri al-Mustamli ah, rahimahullahu ta'ala moom moo ñu nettali qaala mu ne haddathana Abu Asim mu ne ki leen nettali ma Abu Asim da ad-Dahhak ibn Makhlad ibn ad-Dahhak ibn Muslim ibn ad-Dahhak ash-Shaybaniyu Abu Asim al-Basri rahimahullahu ta'ala qala haddathana Kathir ibn Fa'id mu nekk leen Fa'id mu nekk leen nettali mooy Kathir ibn Fa'id di Kathir ibn Fa'id al-Basri nga gis ne kàlla la waa Basra ngoo rahmatullah ala al-jami' qala mu ne haddathana mu ne nettali nañu Sa'id ibn Ubayd mu nekk leen nettali mooy Sa'id ibn Ubayd di Sa'id ibn Ubayd al-Azdi al-Basri rahimahullahu ta'ala qala sami'tu Bakr ibn Abdillah al-Muzani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 ndax Basara fa la mujjoon nekk fa la génn àddina mooy dàll bi yëpp ñi tàllale waa Basara lañ parce que annahu qaala moom sayyidina Anas radiyallahu anhu mu ne sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul qaala allahu tabaraka wa ta'ala ibna adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana fik wala umaali yabna adam law balagat zunubuka anaana samaa'i thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubaali yabna adam innaka law ataytani bi quraabil ardi khataaya thumma laqiitani laa tushriku bi shay'an laa ataytuka bi quraabihaa maghfiratan haadhaa hadiithun hasanun ghariib laa na'rifu illaa min haadhal wajh nii la ko al imaamu at-Tirmidhi hadis la bu baax bu hadis la bu baax boo xam ne bu tumuranke xamuñu ko ci lu dul ci wàll yi kon nag mu ngi noonu kon hadis bi nii moom la al imaamu tëjee fii moom la tëjee ci Riyaad al Arba'iin an-Nawawiyya kon ginnaaw loolee nga xamante ne moom la gis hadis bii nii eh, lu rëy rëy rëy waaw eh, te imaam tëjee ko buntu bi muy waxe ci wàllu eh, lu yaakaar. parce que dafa nekk lu magga magga magga magga moom xadis bii nii kon boroom di say euh, lëkkaale mag bunt bi d'abord après mooy yow imaginer ngi boroom bi wax yow doomu aadama bi fekk yaa ngi may woo saa soo ma woowee <laughs> yaakaar ma looloo ci mooy nit il faut mu nangoo ñëw ci boroom ba woo ko qul ud'u allaha aw ud'u arrahman ayyaman tad'u falahu al-asma'ul husna waxal yow yenente way saasam ne leen ne qul ud'u allah bu ngeen amee aajo waaye bu ngeen di jaamu na ngeen jaamu tey woote tey woo tey wéetal allah aw ud'u arrahman bu ngeen di ñaan bu ngeen ne ya allah ak arrahman nga woo arrahman boo mën a woo ci turu yàlla yu sell yi rek nee na falawul asmaul husna waaw mooy il faut jaam di nangu yow doomu aadama bi nga xam ne loolu euh, lu leer la ke ne nit ñi euh, li nga xam ne moom moo leen war mooy di ñaan seen boroom di dellu ci seen boroom ndax ñaankat mooy yuq jaamu yàlla ñaan ci boppam dëgg-dëgg mooy jaamu yàlla gi waaw boo ko war a jaww te nii ngay yaakaar ma parce que du gaa yi ñaan yàlla yëpp ko yaakaar na ñenn ñi en fait ñaanu bon ñaan ko pexe la quoi bon dañu ñaan rek nee nañ nañ ñaana ah, yow bokkoo ci ñi nga xam ne yonent way saa saam da ne woon dee leen ko ñaan wa antum muuqinuuna bil ijaaba dee leen ñaan yàlla tey am certitude que ne amul kóolute ne yàlla dina ma defal li ma koy ñaan li tax mu yenqiwal ma inspiré ma. Ah, jàppandal ma ba dara lu dul ne daa bëgg bu ko narul woon doonu ma woon pousser ci loolu jublu ci moom kon bu ma bu ma defee loolu ba ma mën a jublu ci mooy daa fekk ne borom bi daf maa bëggoon a may moo tax la ma koy ñaan waaw <laughs> waaw léegi nag cela veut pas dire que man comme léegi laa ñaan léegi li ma ñaan na ñëw léegi déedéet borom bee la gën a xam wa yab waroon bu ko yaxluqu maa yashaa wa sa borom mooy bind lu ko soob tànn lu ko soob waaw moo tax yonent bi saa saam jàngal nu salaatul istixaara waaw julli di ñaan borom bi tabaaraka wa taala tànn di tànn loo yàlla waaw fa kayfa ixtiyaarunaa nan la nekk ñun naan dañuy tànnal suñu bopp alors que mujjanteelu mbir yi dafa ump ci ñun waaw kon borom bi suñu ñaan am na ñaan boo xam ne dina xam ne. mu defal la ko léegi gën mu defal la ko léegi am ñaan boo xam ne day xam ne heure am jotagul mu bàyyi ba heure am jot man na nekk suba ginnaaw suba fii ak at waaw ay décennies ay dix di def vingt ans borom bi di dooru indi ñaan nga nga ñaanoon yaa dix ans wala vingt ans parce que xam ne ne fii la gën te lu baax kese la la bëgg waaye léeg-léeg dina xam ne yow lii ngay ñaan sama jaam bu ma la ko joxee doo baax le da ngay yàqule te man nga laa bëgg mu xañ la ko waaye nag le fait que nga toroxlu di ñaan loolu jaamu yàlla la mu dencal la yool ma diin ba pare di la ci tibb yenn yenn yool yi mu la koy sotti ci àddina bi waaw moo tax ñaan du neen waaw ñaan du neen jamais waaw yàkkamti kay fi ne waaw yàkkamti te borom bi du yàkkamti ndax yàkkamti ko ku mu man di doon kon nag yab na aadam waaw nañu hein nangoo ñaan suñu borom te di ko yaakaar waaw war a jaw te nii te nga yaakaar ma man dong am man yujibul muttarra idha da'a waaw gis nañ ko fi gisati ko fi gisati ko fi kan mooy nangul ki nga xam ne dafa dem ba lool waaw wa taqatta'a wa taqatta'ati sul anhu waaw yoon yëpp dog ci moom amatul mbindeef mu mu yaakaar borom bi xaal boobu la bëgg jaam bi di mel saa su ne mu delloo waaw akbar mu dellu ci boroomam kan mooy nangul kookee bu dee ñaan na boroomam kon iza daa mooy li am solo mooy yow na ñaan defal effort bul rëy yaakaaral sa borom boo ko defee ghafartu laka man borom bi maa la assuré hadiisul qudsi la eh, ghafartu laka ala kaana wala ubaali ghafartu laka dinaa la jéggal ala ma minka ci li nga xamante ne nii ah moo nekk te tukkee ci yow ci ay ñaawteef wala ubaal yi tafaalew ma ci des waaw <laughs> waaw maa lay pardonné même bu leen nit ñi danañ ne way comme niñ gisoon jotaay bi weesu hadith Seydina Abu waaye yonent bi alayhi salaatu salaam wa in zana wa in saraq mais waa ji même bu dee dafa dafa mu ne ko wa in zana wa in saraq mu continuer di wax mu ne ko ma in zana wa in saraq ala ra'mi anfi abil ard voilà <laughs> waaw même bu dee jaaxal na ni ñii kii mu def yëpp rey ay nit def nangam ak nangam borom bi jéggal ko nii ma ne borom bi nee na maa lay jéggal walla ubaay yi dafaa la wax moo wax yu mel noonu façon seeta gisuñ yu mel noonu waaw ah xanaa borom bi moo ne moom yaghfiru liman yasha moom mooy jéggal ku ko soob yoonu jaam keneen lu ci yoonam bam naan bam naan lu tax ci ñu koy jéggal xanaa du borom dee moom yi jaamam di dawal ci ñoom lu ko soob rek waaw kon nag mu ngi noonu <laughs> kon gëneelul yàlla dafa yaatu ay waamee xéewalam dafa yaatu te yërmande manoo ko takk manoo ko peeg ba koy takk waaw ba pare eh, lii di wan jaam bi dellul de ma yaakaar ba pare mu teg ci yabna adam law balagta law balagat zunubuka anaana as-samaa thumma astaghfartani ghafartu laka boo sa jaaw sa bàkkaar yi bu tolloon bay tëjee asamaan fees dem suuf si bi yéeg ñu rangale ko ba kenn du xool jant di ko gis nag sa bàkkaar nga jéggalu borom bi borom bi nee na maa la koy jéggal lépp waaw yow leen rek la soxla mooy ñëwal ci buntam comme ni ñu ko yàgg wax mooy si'atu maghfiratillah yaatu yërmande yàlla waaw yaatu yërmande yàlla te ñu xam ne bàkkaar yi lu bari bari bari bari bari ak bu mu man di doon doo shirk ak lépp lépp la borom bi di baale inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a waaw borom bi dëgg-dëgg mooy jéggale mboolem bàkkaar yi mboolem seen waaw waaw bokkaar yi lu mu bari bari bari bari bari bari yéem nit ñi ah borom bi man na koo jéggale waaw te loolu waxoon nañ la lenn la mooy gisoo jaar fi mu ci teg ah boo ñëwoon law balagat dunubuka ah anaana sama mooy charte bi mooy kon yow da war a nekk koo xam ne mooy ah bu sa bàkkaar nu mënoon a toll ba fees dell summa ginnaaw gi lan la hmm? gafar istaghfarta ni da ngay may ñaan jéggal bu boobaa boo fay dem xafartu la ma jéggal la waaw xam nga lii mais borom bi ci boppam ci am na yeneen xadiis yu ñu wax ne bi sax waaw inna allaha ah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha loolu mu ne borom bi wa taala du jéggale ñu koy bokkaale waaye dina jéggal leneen waaw lu dul bokkaale lu ko gën a suufi ndax mooy bi ci gën a màgg mais loolu ak aaya bi na ne ak hadith bi ñu gis mooy aaya bi mooy hatta jullit bi nga xam ne jéggaluwul ci yeneen bàkkaar yi mu bu demee yowmal qiyam te jéggaluwul ko boroom bi ci ngëneelam mën na koo jéggal waaw mais bu doon da koo jéggal woon borom bi la ko doon jéggal fii ci àddina mu jeex moo tax mu ne ko yow say bakkaar yi bu toloon ni fees dell suuf si bay laaw asamaan ya niir ya nga summa staghfartani ghafartu lak boo may ñaan jéggal ma lay jéggal waaw alors que bële inna la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha mooy ki faatu te jéggaluwul bakkaar yi mu defoon te gën a suufe shirk lu koy wane leer na ndax bu doon ne da koo jéggalu woon mooy borom bi nee na fii dafa koy jéggal li mu dul jéggale mooy shirk ka nga xam ne da koo def ba pare ci jéggalu ko mu faatu ci kooku moom moo tëje dundam ci noonu borom bi du jéggale woo boo nga naan inna allaha la yaghfiru dhunub la yaghfiru an yushraka bi sinon bu dee ne ki nga xam ne day def shirk bu ñëwee ci boromam fekk mu ngi dund ñaan ko mu jéggal ko da koy jéggal waaw alaysa kathiran min as-sahaba mushrikin qabla l'islam ak banta bi l'islam ñëwee ndax lu bari ci saxaaba yi nekk ñoon ay mushrikuuna laata l'islam di ñëw ñenn ñi l'islam ñëwul ñu bokk ci liñ nekk ba daanaka euh, après lañ ci duggu lañ doon nekkoon du shirk ba ñëwee tuuf yorent bay saasaam lan la leen wax Seydina Amru as fii la ñëw ñëw ah di naqarlu ci lim newoon ak yooyu am kersa lool yonent ba lay saar-saam ne ko loolu lépp jarul ko inna al islama yajubbu ma qabla waaw l'islam day mag di daaneel lépp bàkkaar boo xam ne moo ko jiitu woon ci lu yës da koy waddal te ko ci shirk lañ am kon bu dee nit ki dafa jéggalu shirk kooku borom bi da koy jéggal kon borom bi waxul inna allaha la yaghfiru an yushraka bi mooy ñii dund bu ngeen ma bu ngeen bokkaalee même bu ngeen ma ñaanee loolu mooy ku faatu bu nit ñi faatoo faatu te kenn jéggal woo shirk bi yow kooku borom bi nee na yéen yépp de man naa koo jéggale ba mu boobu inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha waaw sinon kuy dund moom bàkkaar boo man di def borom bi boo ñëwee ci mu jéggal la mu fi dégg nag apprenti yi nga xamante ne nii ñoom li ñu fi nekk yépp mooy tadyiq rahmatullah di xatal yërmande yàlla njéggalu yàlla waaw naan diw nangam moom nangam kooku kenn du ko jéggal waxoolu am waaw ka ko waxoon yeneen tubay saa saa nee na boroom bi da ne kan mooy taxaw sama place naan du ma jéggal diw jéggal naa tamit wax moom moomu am sama sànge dal na ko waaw kon mu ngi noonu yërmande yàlla du ba moomeelu baayu kenn wala sëriñu kenn borom dee ko moom waaw nekkul na nag diw <laughs> la ngeen demee yéen ñooy woote sëriñ ña am sëriñ ak ña nga am ay cheikh bo waa ji merok seenu sëriñ ngeen jàpp ne alxuraan daraa ko dul alal ci kaw noonu kese ça dépend waaw bu dee da koo bañ ndax la ko yàlla def kooku bañatul waa ji kese mayut yàlla la bañ waaw te boobu ngi mel ni yàlla lay bañ mais ngeen di def yoo xamante ne nii l'islam bañ kooku dama naan gis nga jëpp jëm leen jëppee bañ ñim leen bañ ak yam leen di wax loolu ci boppam jaamu yàlla wax waaw jaamu la ya muy wax façon Serigne soosee ak Cheikh soosee di leen ci di leen ci dal ndax ci liñ ne ci lu loolu jaamu yàlla la te léeg-léeg day ràññeeku bu dee ne bu ko deful gaa yu bari sangu waaw léegi nag nga nekk fa naan ay kenn du ko yéex a jaay saa yéex kii alku na alku <laughs> yéen a yéenay alakaate wala kan alakaate kuy alakaate ah. inna allaha ida araada rahmata qawm ak ida araada halkata qawm borom bi mooy alakaate halkata umma borom bi mooy alakaate mais pas yéen jàmm yi waaw <laughs> pas yéen jàmm yi te wàllu yu nu mu toll toll képp koo xamante ne nii daa def loo xamante ne nii ci biti nii en tout cas li li feeñ ci sariya yow sa yéene sell la li feeñ ci sariya dafa wuteeg moom nga dénoncé loolu daraa la ci du fekk kenn la ci man tus waaw dara la ko lu ci fekk na nekk wàllu bu la neex ma ne da dajaleel wàllu am ci àddina bi yépp nga tegee waaw. yow bu yàlla dogalee gi gis loo xamante ne nii day niru ci biti en tout cas la la yàlla wax bu dégg loolu nga war koo dénoncé dénoncé nga ne lii moom jaarul dara du la ci fekk c'est ma sa sa yéene sell na tax xam nga ne lii moom li la borom bi wan mooy lii moom dafa wuteeg yow dañu koy saaf saaf jàngal. manoo toog raw rek naan ñoom diw la ah bu dee diw nag moom yii moom nga fexe di di liy dëgg mooy nga ne bon lii ah, la yi mere dara la la manalul waxuma la ñoom ñooñu de mais sëriñ bi ci boppam tus la la manalul dara la la dul manal kon nag mu ngi noonu jéggalul yàlla yàllaa ko moom jaam yi dañ cee amul dara. jaam du jéggale yàllaay jéggale waaw wa man yaghfiru dhunuba illa allah ana kan mooy jéggale bàkkaari ku dul yàlla moom la moom doo ngay jéggale du kenn waaw kon nag mu tegaat ci ibn adam ah innaka law ataytani bi qurabil ard gis nga boo ma dikkaloon ci suuf si ni mu fees xam nga ko dégg gisoon nañu ko hein hay bi qurabil ardi sat sat lii ñee xanaa xayi su mel nii masoo ko dégg hmm? waaw tëj sa waay alhamdulillah ay seyna Abu Dar hein Jundub ibn Junaada ci li gën a siiw xam nga nañ fi xadiis woon bu mel nii hein gisoon nañ ko xadiis quatre cent treize ah yàgg bimu ne sayyidina Abu Dharr yaqulu Allahu azza wa jalla man jaa'a bil hasanati falahu ashru amthaliha aw azid gis tudd lañ ko ci jotaay bi ñu génn wa man jaa'a bis sayyi'ati fa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithliha aw aghfir wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhiraa'a wa man taqarraba minni dhiraa'an taqarrabtu minhu baa'an wa man ataani yamshi ataytuhu harwalan wa man laqiitani bi quraarin ardi khatii'atin laa yushriku bi shay'an laqiituhu bi misliha maghfira gisuñu ko woon ah <laughs> waaw képp koo xam ne dëgmal na ñëw ci man lu toll ni suuf si ci ay bàkkaar mu dikkal ma ah ah du ma bokkaale dara gisoo lii mooy laa yushrik inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha boo ñu indee bàkkaar toll noonu nekkul jullit bokkaale woon ñoom yàlla jotoo koo jéggal borom bi nee na loolu maa la koy jéggal sax wa man laqiyani bi qurabil ard xati'a la yushriku bi shay'an laqituhu bi misliha maghfira man dajeg moom du toll noonee ci jéggal xam lañ la doon leeral ah. kon affaire baa boog mooy kon hadis bii euh, côté bii nii euh, yàggoon nañ ko gis waaw yàggoon nañu ko gis Allahu akbar muy lu yaakaar lu lool yaakaar lu lool jéggalu borom bi moo gën a yaatu waaw yow sama borom bu dee ne samay bàkkaar daal màgg na fa inna afwaka a'zam sa njéggal moom moo gën a moo gën a yaatu li nga xam ne mooy sama bàkkaar ci moo ko gën a màgg waaw kon nag te njéggal googu borom bi da koo def rek ngir feeñal ko ci jaam yi waaw da indi dong ngir feeñal ko ci jaamam yi nga xamante ni ñooy doomu aadama defu ko benn yoon ngir ñu ñëw mu leen koy xarit déedéet waaye mooy nekkal mu'min waaye soril shirk waaw soril li nga xamante ne nii mooy shirk mooy bokkaale borom bi tabaaraka wa taala boo ko defee insha allahu taala borom bi ci boppam ci mbaaxam dina la jéggal waaw say bakkaar rawatina bu dee ne da ñëw daal di ñëw ci buntam daal di koy jéggal waaw moo tax hadis bii. day wane ngëneelu istighfar de waaw astaghfirullah mimma ya'lamu allah inna shaqiya laman la yarhamu la waykatu arab ba wax ne astaghfirullah maa ngi sàkku njéggal borom bi mimma ya'lamu allah ci li nga xam ne bàkkaar yi nga xam ne moom moo ko xam nëbbu na ma ak yi xam ak ma tama xam ko inna shaqiya ci texee di dëgg li man laa yarhamu llahu mooy ci nga xam ne yàlla yërëmu ko waaw maa ahlama allahu an man laa yuraqibuhu kullun musii'un walakin yaxlumu llahu waaw ay tan moo gën a lawet borom bi tabaraka wa taala ci nit ñi nga xam ne faale wuñu ko sax waaw programme wuñu ko sax am man laa yuraqibu ñoom duñ ko sax fuglu mooy yàlla rek waaw kullun musii'un ku nekk ci nit ñi rek <laughs> ay def ko du bàkkaar leen walaakin yaxrumullahu ay borom bee ñeewante ci ay jaamam bu doon ne ku def mu mu mu dëgg la la nga def ca saase ku doon te kon tukki dootul dox ci kaw suuf <laughs> kon nag fastaghfirillaha mimma kaana min zalalin tuubaa liman kaffa amma yakrahu allah waaw kon nag fastaghfirillah ñaanal njéggal yàlla mimma kaana min zalali ci lépp loo xam ne tarxiis la bàkkaar la bu tukkee ci yow jàmbi tuuba sajaratu tuuba garabu texe waaye texe garab goo gën a nekk biir aljana ñeer la li ma kaffa amma yakrahu Allah fi nga xam ne moo fekk bàyyi sori li nga xam ne borom bi bëggu ko waaw tuuba liman hasunat minhu sariratuhu tuuba liman yantahi amma nahawahu waaw ëppay sajaratu tuuba texe ka nga xam ne biiram rafet na waaw waaye tuuba ëskay waaw garab googee waay waay ña ciy kerloo ko dëkke ñeel kan liman yantahi kay arrêté day ba amma naha laahu ca la nga xam ne moom la borom bi wa taala daal di tere kon nag gëneelu istighfar ngoogu waaw astaghfirullah waaw am na buntu am solo yi al imaam di def ci kanam ak kanam ah insha allahu taala kon nag lii lépp di ñu woo ci ay wañ gëniilu yaakaar borom bi waaw te xam ne daal ah ay jaam lañu du ñuy malaat te borom bi xaarul ci ñun ñu nekk malaat waaw gis nañ xadiis yi mi romb yi nga xam ne nee na ñoom Seydina Abu Abu Abu Ayyub yeneen tubaab yi saa saa ne bu gënoon noonu mu doon def bàkkaar borom bi da leen fiy jëlee indi ñoo xam ne dañuy def bàkkaar di ko jéggal leen di jéggal waaw kon nag loolu na nañu ko yaakaar day dellu ci buntam kon ci kaw noonu la ñu jeexal li nga xam ne mooy buntu bi insha allahu taala jotaay bii di ñëw jël buntu 53 garab. ci toolu ñu ñu sell ñu di numéro cinquante trois nga xam ne nag fan lañ jóge dañoo gisoon baabul xawfi ay gisoon nañ baabul xawfi pare ci gis baabul raja jóge ci baabul raja gis baabu fadlir raja ñett yooyu la taj la léegi nag bi di ñëw mu indi ñu loo xam ne da leen di boole ñoom ñaar waaw kon loolu mooy ñu war a gis insha allahu taala yi jotaay bii ñëw waaw bi jaar borom bi rek